ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa ankihul ayaama minkum wassalihiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakuunuu fuqaraa'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu waasi'un aliim kon suñu boroom di wax ba léegi beneen loo xamante ne nii ci laaya yi nga xam ne moom la leeral fii te farataal ko ci jaam yi ngir ñu man koo doxe ngir di ko fàttali ko mën a wa ankixu yéen ñi nga xamante ne yéenay waajur yi yéenay kilifa yi wa ankixu dee leen takkal dee leen maye al bu dee góor utal leen ko ki nga xamante ne nii mooy soxna waaye bu dee jigéen utal leen ko koo xamante ne nii mooy ki nga xam ne mooy ki koy denc minkum ta bokku ci yéen wasaalihiina ak ñi nga xamante ne ñooy ñu baax ñii mooy ñi nga xam ne gor ñi lay wax ñi nga xam ne nekkuñu ay jaam jaam nag wax nañ la nekkul li wolof yi naan ngaalo gàngale loolu moom taxul ñuy wax moom wala kii mooy jaamu ñee déedéet loolu moom fork la voilà ak di loo xam ne day day wane rek ngir diggante bi gën a rafet waaye lool kese la waaye lii mooy jaam yoo xam ne moom nit kee ko moom moom lay liggéeyal di ko defal lépp te amul salaire moo ko moom kooku lay wax mu ne wa saalihiina ak ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi min ibaadikum ci seen jaam yi yu góor yi wa imaikum ak seen jaam yu jigéen ñi mooy jamono yi jaam di am képp koo xam ne da nga am jaam bu góor jaam bu jigéen nga gis ne ñoom man nga leen maye wala gis nga ñoom man a denc beneen jaam ngeen daal di leen di jàppale ci loolu le in yakunu bu nekkee nag ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne mooy jullit boo xamante ne nii ñoom du ñu jàmm ñi nga xam ne góor ak jigéen ñooñu noon bu dee li tax dañoo nekk ñoo xam ne ñu ñàkk lañu yughnihimullahu min fadli nañu xam ne booy ñàkk bu mu tax ñu ne ah ñun moom du ñu sëy parce que bon mooy amuñu suñu borom ne déedéet in yakunu fuqara bu dee dañoo nekk ñoo xamante ne nii way ñàkk lañu yughnihimullahu min fadli borom bi dina leen daal di leen dina leen woomal ci li nga xam ne ngënee la mu wërsëgam gu yaatu gi wallahu te borom bi waasi'un mooy aji yaatu mooy ki nga xam ne moom la wërsëgam yaatu léppam yaatu mooy ki yaatu ki alimun mooy aji xamaa konde mu ne nag kon wal yastanfif na nekk ñoo xamante ne nii nag mooy na nekk ñoo xamante ne nii wal yastanfif alladhina la yajiduna nikaha mu ne ñi nga xam ne nag trouver guñu loo xamante ne moom la ñuy sëyee moom la ñuy ut mooy loo xamante ne nii mooy amaguñ lu ñu sëyee te amaguñ ku ñu sëyal ñooñu moom nañu téyeegul seen bopp buñ ne rek waaye kon daal man daal naa naa nekk daal di fo déedéet mu ne nañu jàpp seen bopp daal di seen bopp alladina ñi nga xam ne laa yajiduuna trouvé wuñ mooy amaguñu xan koo xamante ne moom lañuy seel mooy amaguñ ko xatta ba kera yughniyahumullahu min fadlih ba boroom bi di leen woomal ci ngëneelam gu yaatu gi mooy ñoo xamante ne nii <clears throat> ndax bu dee ne ñàkk gi lii moo tax nikaaxa am na ñoo xam ne dañ koo tekkee ci borom xam yi ne nikaaxan gi li muy tekki mooy li nga xam ne mooy loo xamante ne nii mooy mahru mooy loo xam ne moo loo mën a canale ak loo ko mën a yore mu ne ñi nga xam ne amuñu loolu am nañu ko tekkee noonu ñeneen ñi ne déedéet du loolu parce que suñu borom nee woon ci kaw dee dañoo ñàkk kon ñoom boo leen mayee ñoom bu ñu mayee suñooy ñu nekk ñoo xam dañuy sëy bu ñu ñàkkee man maa leen di woomal kon fii ni kaa xam gii manu la tekki ne kon ñi ko amul ñoom nañu toog xaar déedéet nee na bu ngeen amul yughnikumallahu yughnihumullahu borom bi moo leen di woomal min fadli yi ci ngëneelam kon fii ni kaa ñu ne mooy rek trouver wuñ jëkkër turki bu jigéen la keneen ci trouvéwul ji koo xamante ni soxna soo xam ne bu ko doy la voilà mu ne ñooñu moom fekk trouvé gu ngeen loolu la moom na ngeen nekk ñoo xamante ne na ngeen téye seen bopp nag hatta bi kara yughniyahumullah boroom bi di leen woomal ci lan woomal leen nan trouvé leen koo xamante ne nii trouvé leen ute servé leen kenn koo xam ne dina leen doy te dinañu mën a sëy ak moom waaye it dàqul ne mu daal di leen woomal tamit wala min fadlihi ci ngëneelam wa ne walladina <coughs> kon nag mbir maa ngi noonule affaire bi loolu la kon mooy lan lay wax nii moo tax ku mel ni ñoom Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naan man de yéemu naa ci nit ñi lan moo tax du ñu ut li nga xam ne mooy wërsëg ci li nga xamante ne mooy li nga xamante ne mooy mariage mooy li nga xam ne <coughs> mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy ab sëy ndax li borom bi tabaaraka wa taala wax nii léegi nag mais nit ki nag manu ne man nag damay marié wu toog bàyyeeku du ma def dara léegi comme que daal borom bi moom nee woon na bu ma kiiwee rek dina ma dina ma dina ma woomal <coughs> déedéet alhamdulilah mooy ne da ngay jàpp ci sabab yi walla sa borom dina la yombal li nga xamante ne nii moom ngay yore sa soxna insha sha allahu taala alhamdulillah mu ne walladina gaa yi nga xam ne yabtaghuna alkitaaba lii nag mu ngi wax ci ñi nga xamante ne mooy jaam yi mu ne jaam yi nga xamante ne nii yabtaghuna dañuy sàkku alkitaaba mooy bindulu nga xam ne mooy koo xam ne dafa amub jaam jaam bi bëgg a libéré boppam jotu boppam mu wax ak ki nga xam ne mooy sangam ba ñu d'accord ci li nga xamante ne mooy loo xam ne moom lay joxe mu ne ko joxeel sàngam boo joxee sàngam weer wu ne wala ab wa ñaari weer wu ne nga joxe lii comme ñu ne un million de francs CFA moom ngay joxe boo ko matalee après yow libre nga mooy jote nga sa bopp mu ne ñooñu nga xam ne dañuy sàkk loolu mimma malakat aymanukum te bokk ci nga xam ne moom la seen dejoor yi moom fa kaatibuhum ñoom na ngeen leen nangoo bindu mooy bindu boo bële na ngeen ko def yéen sang yi in alimtum fihim xayra ndeem xam ngeen ci ñoom yiiw wa aatuhum te na ngeen leen jox mimma lillahi ci woro ma alalu bi nga xam ku moom la leen jox mooy ne yéen jullit yi bu ngeen gisee jaam boo xam ne dafa bëgg a génn ci mbuumuk njaam bu nga ba ba d'accord ak sangam am lu mu koy jox ba bu matee mu daal libre bu leen toog rek di ko xool nangeen leen jox tamit ci alal ji nga xam ne borom bi moom la leen defal ku nekk nga xam gis ko bu leen toog di ko xool na ngeen ko ci jàppalee comme ni nga xamante ne noonu la Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu defoon ak ki nga xam ne mooy noddukatam bi nga xam ne jaam la woon bi mu bindoo war a libre mu wax ko Seydina Ali ibn Abi Talib mu daal di wax Seydina Ali radiyallahu anhu daal di wax. nit ñi daal di leen soññu gaa yi jàppale ko ba li nga xamante ni nii am na ci alal ji jël nañ ci liñ ko jox loo xam ne moom moom jënd na ci boppam fay lépp ba mu des mu ñëw ne ko ah mbir mi des na de mu ne ko def ko saraxe ko wala def ko ci baytu maal wala lu mel noonu la ko wax radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon nag mbir mi lii nag moo tax fa kaatibuhum bii suñu borom wax ne bu ngeen ñi nga xam ne dañuy sàkkaloo la ngir jote seen bopp ngir daal di bindu ñooñu sa muñu waroon ne fa kaatibuhum in alimtum fihim xayra na nga leen nangoo bindal mooy loo nango nangook ñoom loo lële bu ngeen xamee ci ñoom yiw loolu moo tax ku mel ni zahiri yi rahmatullah alayhim te loolu imaamul mufassirin al imaam at-Tabari rahmatullahi alayhi loolu la nangu rahimahullah ne moom loolu mooy ne farata la mooy ne képp koo xam ne dafa am jaam jaam bi bëgg bindu amoo droit naan ko maa bañ déedéet loolu moom farata la ndax ñu ne laaya bi wa koy wane même ñu ne li koy wane leneen mooy comme ni Mawlana Abdurrazzaq génnee daal di soloo ci musannaf ci Seydina Ali ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu këne bi nga xam ne mooy Siiriin mooy bàyyi ñoom Muhammad ibn Siiriin mu màgg moo mële nga xamante ne nii taalibe la woon ci saxaaba yi surtout Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum ñoom ak frère yi nga xamante ne nii ak seen sœurs si nga xam ne ay boroom xam-xam yu rëy a rëy lañu woon xaritu ñoom al al imaam al Hasan ibn Yasaar al Basri rahmatullahi alayhim seen bàyyi xam nga Seydina Anas a leen moomoon léegi nag bi mu bëggee bind mooy mooy bindu ngir libéré wu Seydina Anas radiyallahu taala anhu dafa bañoon ndax daa gisoon ne kii ku baax la ci moom mooy yow bu libéré wu moom loolu moom du baax ci moom mu bañ léegi comme que ci jamono Seydina Omar la hee moom ah, bi mu ko yëgee ne ko Anas acca mooy ne wayow mooy <laughs> nga Seydina Omar radiyallahu <laughs> ne ko way aaya bi wax suñu borom ne fa kaatibuhum ne ngeen leen bind buñ bëggee ñoom moom mu bëgg nga ne yaa bañ léegi Seydina Anas radiyallahu anhu daal di nangu ne waaw kon lool la daal di koy ba bindu ba makalee mu daal di lii ba looloo tax waa jumhur nag muy borom xam-xam yi Hanafiya yeeg Maliki yeeg Shafi'i yeeg Hanabila yi rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne ah non non non loolu noonu non lii du farata ah. mooy ne waa bu ko neexee nangu sangab bu sang bi bu ko neexee nangu bu ko neexee bañ ndax mbir mi mooy mu muawada la rek mooy lu ñuy boo xam ne mooy genre jokkalante la bu la neexee transaction la nga nga nga nangu neexee nga léegi nag fii te te mooy mbir mi suñu borom li mu digle nii dëgg la bu diglee ci loo xam ne lu ñuy doyal la ci alxuraan wala sunna mooy loolu day wane farata la ba am luy ñëw luy wane ne loolu du farata ñu ne lii in fii fihim xayran charte bii mu ci de condition bi mooy wane ne mbir mi nekkul farata ndax da koo teg ci loo xamante ne nii mooy da koo sartal loo xam ne lu nëbbu la mooy yiw googalee sang bi war a xam ci jaam bi loolu noonu mooy daa nekk loo xam ne daal lu relatif la loo xam ne tamit lu nëbbu la loolu nag day wane ne kon mbir mi du farata wallahu ta'ala alam kon mu ne wa aatuhum kon loolu gisoon nañ ko mu wala aatu bu leen nekk ñoo xam ne da di forcer fatayaatikum seen jigéen ñi alal biraa i mooy seen jigéen yi alal biraa i ci li nga xam ne mooy ak ak njaaloo ak li nga xam ne mooy jaay seen bopp in arad na ndeem bëgg nañu taxasuna li nga xamante ne nii mooy sangewu mooy denc seen bopp préserver seen bopp li tab taxu yéen ngeen def ko rek ngir ngeen sàkku aradal xayaati dunya tam àddina mu nga xam ne mu doya di ñuy te suufe waman na képp nag koo xam ne danga leen a forcer yor sa jaam yu jigéen di leen forcer ngir ñuy dem di def prostitution façon di jaay seen bopp ngir nga ci am alal waaye yor comme léegi rek bu bees bi ah mooy nga yor say doom yoo xamante ne nii yow da nga leen di bàyyi ñuy dem di di di def li nga xam ne jaay seen bopp ngir di la yor yooyu yépp loolu la suñu borom xaraamal nee nag bu neen li tab taxu yéen ngeen def ko rek ñoom ñu bëgg sangawu yéen ngeen bëgg rek di ko def li tab taxu ngeen ngeen sàkku aradal xayaati dunya poñeetam àddina mu doye digi waman yukrihunna képp a forcer na dëgg booru yàlla min ba'di ikraahihinna mooy ne <coughs> ginnaaw bi nga xam ne ci lañ leen forcé xafuurun aji jéggalaakoon la lu ngeen ci man def ñëw leen ngeen tuub rahimun aji yërëmaakoon la wareegi nag suñu boroom nag lii laaya yii nii lii mooy wane léegi nga ne ma mais in aran na tahsuna waa léegi bu dee ndaw soosu wala jaam yu jigéen yooyu wala jigéen gi mooy kilifaam moom moom moom ndaw si ci boppam daa bëgg def loolu est-ce que kon bu boobaa da moom bëggul sa ngewu day day fekk day boobu day day wane ne kon baay koy baayam wala boo kilifaam mën na ko cee forcer dañ naan déedéet loolu alxuraan daa waxe lii parce que rek ñi ëpp ci jigéen ñi mooy ñi jaay seen bopp defuñu ko parce que da leen a neex parce que dañoo nekk ci tolof tolof moo tax ñu koy def looloo tax suñu boroom waxe nii ne in aran na tahassuna waaye loolu moom mooy mafhum bi al ghalib la kenn du ko bàyyi xel kenn du ne waaye mooy bu ko buñ ko bëggoon